waaw moom dara taggaate rek gugu kawe di ko duut baaraam naan sawaay al fulaanun waa ji al awra'u moo gin a tag moo moo gën a sàmm mu ne moom bu tabare doon doon xañ boppam ne yu dagan yi di ko lekk yenn yu dagan yi waaw ngir wane ne moom daal daa sàmm ah man bàyyi naa naan besaab dootuma naan ji njeer siiwal ko mais boo ko bàyyee ñaan loo ciy wax yow kay sa way toogal buñ la jox rek nga ne baax na sa digganteeg sa borom la waaye bëgg nit ñi xamee ko loolu kene cay sa waay moo màgg moo kawe sëriñ bi ne xanaa xamul ne waa ji ba léegi axzul xalaal yi jàpp ci yu dagan yi téye ci di ko dunde di ci jaamoo di ci sant sa borom tabaraka wa taala waaye waay xanaa waa ji xamul ne loolu de moom <coughs> bijtinaabil jaahi tey moytandiku li nga xamante ne mooy ah ñu lay tagg ak ay ay ay ay ay ay dara ay waaw tey lekk ci loolu bañ di ko bàyyi ngir am ay daraja yuñ lay yuñ lay ràngal naan sawaay baax waaw xam xamul ne loolu afdalu moo gën in kaana ndeem nekk na lu dagan loole la li wajhillaahi ngir borom bi tabaaraka wa taala la ci yéene waaw waaw mu ngi noonu loolu kay moo gën fuuf waaw moo tax loolu lu am solo la lii sëriñ bi di wax waaw lekk lu dagan bitti naa bil jaahi di moytu ko ay tagg bàyyi ko bi am ay tagg yooyu am comme waaj ji xam nga ne loolu moo gën fuuf bu dee ne daa nekk li wajhillaahi ngir borom bi tabaaraka wa taala saa yi daa xamul ne tous mooy lim doon laaj tag di ko wax rek xam nga famaa yu fii duhu man nag day tekki tamit dara la ko jariñul intidaaxul xalqi tagguk mbindeef yi wa huwa ta moom waa ji fil ghadabi mu ngi ci tarku mer indal xaqi fa borom biy dëgg waaye wa maa yaduruhu dara la ko dul lor malaamu naasi li nga xamante ne mooy eh, ŋàññum nit ñi wa huwa bu fekkee ne moom indallahi fil ak yaasi fa yàlla bokk na ci ñu ñaw ñi nga xam ne ñoom la borom bi tabb dara la ko dul jariñ kon nag mu lekk ci lii tey teet tey mooy te da ko di dara daraja ci bu ko bàyyee bëgg siiwee moom du lekk lii hooy moom yaaram la am yoo xam ne utal boppam yoo xam ne da ko bàyyi nee na ngir yàlla te dara taxul bëgg rek ñu koy tagg xamul ne lii moo gënoon bu ko defoon ngir wajhillaahi oh mu ne fa kullu ma taxudu ya axi abad fa ne fa kullu ma lépp loo xam ne taxudu moom ngay jël yaa axi yow sama mbokk abad ba faw fa xuduhu na ko jàpp te nga ko jël libtirai ngir sàkku mardati samad mooy sàkku ngërëmal ki nga xam ne borom bi nga xam ne moom la ñëpp aajo woo mu ne wa kullu ma taba min al amwaali fatrukuhu xawfa suxuti dil jalaali mu ne wa kullu ma lépp nag loo xamante ne nii taba danga koy bañ di ko bañ a nangu min al amwaali ci alal yi fatruku nanga ko bàyyi xawfa ndax ragal suxti tarku mer suxti sànjum dil jalaali boroomu màggaay kon nag mbir lépp looy jël yow cam si na ko jël ngir sàkku ca booy lekk lu dagan mooy ndax waxoon naa la masaalikul jinaan euh, du n'importe quel ñii ñi nga xam ne ñu kawe lay defar ci darajatul ihsaan ci tasawuf moo tax li lamdaa bi nga xam ne moom bu lekkee lu dagan nii baax na kenn du ko wax dara waaye yow nag dangaa war a transformer sa yéene yow mi nga xam ne yàllaa la tax a jóg même yi nga xam ne aada ci yow dee ko yéene mu nekk jaamu yàlla ci ci yow loolu moo tax Seydina Mu'aad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu comme ni xadiis yi ne ci saxiix yi keroog ba mu demee Yaman ba Seydina Abul Muusa al-Ash'ari ñoom ñaar ñuy waxtaan ndax ku nekk yonent bi alayhi salaam daa am fu mu la yónni woon mu koy laaj nan ngay jànge alxuraan mu wax ko mu ne ko yow nag mu koy wax nan lay jànge nan lay jaamoo yàlla ci guddi yi mu ne damay bu bu bu defee ba kii ba sonn ba nelaw bu ko defee fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati bu ko defee man damay damay jël sama nelaw yi dama ci yaakaar yooluk yàlla def samay nelaw lépp ngir yàlla kem ni nga xamante ne nii bu ma taxawee di jullil sama borom ni may yaakaari borom bi fay ma def ko ngir borom bi samay nelaw yooyu tamit noonu laa koy def man moed waaxidu ki nga xam ne mooy téye liwaa'ul ulama yawmal qiyaama mooy porte drapeau borom xam-xam yawmal qiyaama moo leen di jiitu allah la mooy da fexe yow li nga xam ne aadala ci yow nga transformer ko mu nekk ay ibaadaat ay jaamu yàlla kooku moo tax bu nelawee yiiw lay am mu sëqët yiiw lay am moom daal lu mu def yiw lay am waaw ndax lan dafa transformer lépp buy dox fu mu mën di jëm yiw lay am yi daggan kese yi nga xam ne aada bu koy def sax day mujj nekk li nga xam ne ak jaamu yàlla ci moom borom bi fay ko comme da doon jaamu ndax daa yéene léppam gisatul dara gisatul boppam gisatul dara lépp mu mu mu mu jébbal ko boroomam tabaaraka wa taala kon nag moo tax mu ne booy jël lépp looy jël yow sama mbokk na ko jël ba faw ngir sàkku ngërëmu borom bi nga xam ne moom la ñëpp aajowoo waaye lépp looy bàyyi ci alal bu ko bàyyi ndax ñu naan diw ah diw de moo sàmm diw de seen kër moo fa gën xoolal rek seen xëccoo bi naroon a am moom mu taxaw ne bana loolu nga ciy ut mu ne déedéet bu ko def yow bàyyil. ngir lan fatruku looy bàyyi ci lu nekk ci alal yi bàyyi ko xaw fa ndax ragal sànjum ki nga xam ne mooy boroom màggaay bi mu ne fa innama zuhdu kama dëgg-dëgg li nga xamante ne nii mooy <coughs> dëddu àddina waaw dëddu àdduna xam nga mooy lana xad taqaddama jiitu woon na fii awwalil abwaabi ci bunt bu njëkk ya ca bunt yu njëkk ya waaw mooy ca faslun boo bale ñu gisoon bam ba mu defee faslun fi tasawufi hein fi waaye bam ci paree albaabul awwal fil xalq ci moo tax mu ne ca jàlbeenu bunt bii faslu ba ci tegu woon mooy ginnaaw bunt bu njëkk bi baabul awwal fil xalq faslu bi mu njëkk a def suuf chapitre pàcc boo bële waxoon na la falan mooy dëgg dëggit zuhdu moo tax mu ne zuhdu moom kat taqaddama dëddu àddina jiitu woon na fii awwalil abwaabi ci jalbeenu buntu yi te mooy bunt bu njëkk bii ñu nekk xaddan loo xam ne dëxal nañu ko natt nañ ko te wax nañ fa mooy lan nudima loo xam ne nose naa ko fa man Bamba radiyallahu taala anhu loolu mooy lan mooy fam doon wax naan xaqiqatu zuhdi bi qawli man naqad tarkuka qasda biha bi qalbin li su samad la tafaxaran bi sababil mawjudi minha wala tahzan ala al loolee lay junj nii mooy fam ne woon xaqiqatu zuhdi dëgg-dëgg dëddu àddina bi li man naqat ca waxu ka nga xam ne moo luñ bët xam-xam tarku ko mooy bàyyi sa bàyyi yow cam si qasdaha di jublu àddina bi qalbin ak sa xol li samat nga wëllif ko àddina waaye jëmale ko ci sa borom sa xol waaw laa tafraxan na kon ngalawaay bul nekk di kontaan bi sababil mawjuudi kontaan gu yàlla new gu dara yàlla newul ndax lan di sababil mawjudi ji la ko sababal mooy loo xam ne ay xéewal loo xam ne moom nga jot moom nga am moom nga trouver minha ci àddina tax tahzan waaye bul nekk di jàq alal mafqudi ci loo xam ne danga nga koo ñàkk ci àddina loolee moom la sëriñ bi ne dëgg-dëgg loolu romboon na ñu daal di woon koy leeral ci jàlbeenu bunt yi léegi nag mu continuer mu ne amma ida aradta an tattari'a faraa'iyanna kulla amrin shuri'a léegi nag muy jox conseil nit ñi rawatina ki mel nii di bàyyi yu dagan yi nee na ndax day day kii ndax bun day day dëddu àddina ngir nit ñi daal di koy eh, di ko coow mu ne fa in fa eh, <coughs> bu dee dangaa bëgg ah an tattaria amma ndaal ida aradta ndeem bëgg an nga nekk koo xamante ne nii yow dangay sàmm waaw bu dee loolu nga bëgg moom faraayan <coughs> na waaw ngal la nekk koo xamante ne nii hmm, <coughs> dangay dangay sàmm waaw dangay sàmm de kulla amrin bépp mbir boo xam ne shuri'a suñu borom daal dina ko mooy Euh, euh, euh, yoonal nañ ko lépp lu yàlla yoonal bul toog di ko xaraamal sa bopp ngir nit ñi di ah, wala di ko aaye sa bopp di ko bañ a jëfandikoo parce que lan yow daal ngir nit ñi wax waaye del teg boo bëggee alwaraaw daal sàmm mooy dëxël yi laal la teg nga ne ci waaw lu am lënt lënt xamoo ko nga sori ko waaye di xaraamal yu xaraam wala boog di aaye sa bopp yoo xam ne yàllaa ko daganal ci yow bëgg nit ñi di coow ak di wax loolu bu ko def boo bëggee sàmm nii ngay def kon faraa yenn na nga wattu na nga sàmm kulla amrin bépp mbir boo xam ne sharia yoonalees na ko fii ci sharia bi ci alquran ak sunna wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin